waaw te tamit <laughs> loolu ñu def bu wute amee foog nga dem ci ki gën a xam ñaari boroom xam-xam yoo xam ne dañoo wute waaye am na koo xam ne moo leen sut ci côté boobu foog ngeen mën a dem ci koo xam ne moo leen di arbitrer waaw te loolu gis nañ ko fi gisatu ko à tout le temps saxaaba yi di dellu ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha parce que yii ñoo leen ko gën a xam moo tax Seydina Abu Hurayra ci boppam bi ñu ko waxee mu ne ah mu ne Abdurrahman ibn al-Harith radiyallahu anhu ahuma qalata ah, laka zalik ñoom ñaar ñoom ñoo wax lii mu ne waaw mu ne ñoom ñaar ñoo gën a xam mbiru yonent bay saa am na benn dana Aïsha moo gën a xam mbiru yonent moo gën a xam mbiru yonent saa saa radiyallahu anha waaw kon nag mu ngi kon mooy il faut mu am koo xam ne day mën a départager waaye ku nekk du toog sa sa rek ku nekk jàpp fi nga jàpp alors que am na ku leen mën a waaw te bu waxee tamit indi dëgg leneen luñ ciy jànge mooy nga nëngu dëgg quand même mais doo siisu ci li nga jàppoon ah non man aw fadlu bu baax moomee génn na àddina surtout mooy façon idée yu yu tànn yooyu ah man lii nga xam ne ci sëriñ diw laa ko génn laa ko nangoo woon waaw ay gone yoo xam ne barki démboo njaay lañ judd ñëw di ma tax may may soppi li nga xam ne ci sëriñ diw laa ko déggoon waa léegi bu dee gone yooyu liñ la wax mooy qaala allahu gu leer nañ qaala sallallahu alayhi wasallam te yow boo objectifee xam nga ne la la Serigne Diouf doon wax amaana Serigne Diouf dafa fàtte woon yii wala gisu ko woon ba tax moom mu waxee loo xam ne dafa jàpp ne lii la nga gis waxu yore saa sax wuuteeg li Serigne Diouf wax léegi looy continuer di wax. parce que gaa ay gonee ko wax wala ci téere yu weex yi lañ nekk yëfi tardé yooyu mooy lan téere bu weex ak bu xonq luy différence bi la nga diir am solo ndax wir na kese tam téere yu xonq yoo xamante ne ay mawdu ak kese ci ne ay mbir yoo xamante ne fomanté de toute pièce amul benn taxriij amul dara lu leer ay naan la yeneen saa saa wax na loo xam ne lu bari ay mawdu la waaw loolu amul solo kale sa bopp ci ay tóoram téere yu weexee yu xonk yi yow muusoo yeewu woo yaakaar nga ne naan moo moo yamoo ki naan euh, euh, euh, alxuraan bi néegée ci tablette ci ci bi moo gën a barkeel bi bi nekk ci tablette bi loolu amul kan ko wax waaye lépp yàllaa ko bind nga ne lépp xéewalu yàlla ndox xéewalu yàlla la fan la àllu bi dina dina dina barkeele tablet bi dara la ko gënoon a barkeele lépp ci suuf si la jógee wa saxxarakum maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi jamii'an la borom bi wax nee na moom moo leen mooy mooy ki leen uh, uh, uh, tàggatal mbooleem li nekk ci asamaan yi suuf yi lépp tukkee ci moom muy xéewal gu leen borom bi tabaaraka wa ta'aala daal di xéewale kon loolu ay idées yu tardé loo xam ne boo fi nekkee di tardé ci yooyu mooy yow yeewoo waaw amul ne bi bind daa nga xam ne waa ji bi daa sonn foog alquran bala nga koo kii ma ne wane jàng laa wax toog kii fauteuil dara ci new ku ko tere way parce que mii noon yéen di jàngee ci toog ci suuf li taxani toog ci suuf si matt yi di la matt ak sel ngeen ne loolu gën a barkeel ma ne ginu la barkeel fen ku nekk la nga xamante ne nii moom la la yàlla booleel dund la sa jamono te fenn doone ka nekk ca daara ji di daara ji jafeel yay natt moo gën a mokkal waa ji nga xam ne ci internat bi la génn koo ko wax <laughs> teg leen ñoom ñaar nga xool lu bari sax ci jëy na ci internat bi ak kaabu tajwid yi ti man këli manu ko ak tamit njàng mu set mu wute njàngu fëlëx fëlëx moo xam ne dray tajwid du ci am mais dañoo xam ne dëgg la kon loolu affaire tardé la waaw waaw il faut pas ñuy attardé wu ci yoo xamante ne nii amul njariñ waaw nit ñi boo gisee dëgg toppal dëgg waaw yurafu rijaalu bil haqq wala yurafu al haqq bir rijaal Seydina Ali ibn Abi Talib dañ koy wax di ko wax ndax am jooju billahi dañ koo war a bind ak suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu euh, ndoxu bët yi lañ ko war a bindee ci suñu xol yi jàpp ko waaw way ma ne dëgg kenn du ko xamee ci góor yi doo jëlit góor yàlla teg ba pare ne dëgg nag pour ñu xam ko fokk ñu xool ñoom lay jóge ci ñoom rek kay dëgg déedéet pour nga xam góor yàlla yi dëgg ngay teg ba pare xool képp koo xam ne dëppoo na ak moom koo koy góor yàlla waaw wala femme yàlla lu la ci neex góor yàlla amul maku mooy góor ak jigéen a ci yàq waaw ñooñu la mais nekk fii sawaay di tardé ci yoo xam ne jaru ko quoi kon lii Seydina Abu Hurayra ñu ciy gis ngëneelam tamit ci xadiis bi radiyallahu anhu bi nga xam ne gis na lu gën a dëgër liñ jàppoon ah reniewul ña ña ña ko nettali woon neewul waa ah ñooñu kon lépp luñ ma waxati naa ko sànni déedéet xam na ne xam na ne ñooñ am na fuñ ko teg sauf seen wax jooju muy Seynal Fadl la mu jëlee woon ci yonent bi saa lool yeneen saa saam daf ko teggi te ñoom yëguñu ko woon ba ni ñu génne àddina léegi man nag euh, euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu ah man nag naa jàpp ci dëkk lii nga xam ne moo ma jóge ci Sayyidatu Aisha jaay Ummu Salama loolu lële yi dëgg la waaye dëgg gu récent gii nga xam ne moo nasaxal lee ma far jàpp ci lool loolu mooy yëkkati boroom xam-xam du siisu ci benn masala parce que man lii laa yàgg a te Serigne diw ma ko nettali woon li doon wax sànq naa Abu Hurayra neewul naan ah man al Fadl la ma ko nettali woon de Usaama te ñoom xam nañ leen voilà man nag du ma ko bàyyi ndax ay comme ñu macho yooyu nga xam ne ay yoo xam ne ay waxi jigéen yoo xam ne dara wóoru ci waayow wala waaye waayow sawaay man daal man jàpp ci ñi moo ma gën waaye femmes yi nga xam ne bon waaw mais yooyu mooy waxu ko koo xam ne gis nga mu mel noonu xamal ne mu ngi ci caniveau yi ci foos yi la nekk moom mbott yi ñoo bokk fuñ ne wal iyaazu billah waaw ndax xalaat bu ñaw la waaw te dañ cee xam ne xam-xam góor day am xam-xam jigéen day am xam-xam waaw waaw moo tax nekkal di togg nekk leen ci wàññi uh, waajal pastel yeeg <laughs> fattaaya yu neex yeeg akara yeeg <laughs> yooyu ak ceeb yu neex yeeg njar yu baax yeeg kese ba tax du ngeen xam seen diine loolu waxu caaxaan la laa wax bépp jigéen bu fi na jàppal lool bu yaboo nga bañ ko de waaw toggal avant nit ñi ñëw bu dee bu gaa yi yow jamono ji bu ñëwee eh, jamono ji ngay togg la nit ñuy jàngale mais lu la teree togg avant waaw bu la jaree togg avant ngay déglu nga nekk comme lii Sayyidatu Aisha wax ma nekk ca gennaaw nga nekk sa néeg te bu fa nekk sa téléphone di waxtaan ak say xarit alors que sa jëkkër a ngi fii di jàngale nit ñi ñëw toog wala yu mel noonu yow doo jàng dara nga dëkk xam-xam bi noonu ngay dunde ba dee doo xam dara wala sa jëkkër faatu amoo dara wala bu faatuwul yow amoo kenn loo mën a dimbalee sa soxna yi sa sa mbokk jigéen yi alors que sa borom sa borom kër di géej koo xam ne mu ngi tëm tëmi ci xam-xam waaw bu fer mais yow xamoo dara yow yaa faam tee nay bokk benn lal te tout le temps mu ngi jàngale yaa war a muus tegal téléphone bi yee or ko ligne fekk muy jàngale teg ko fee nga nekk di déglu waaw bu dee da ngaa war a jëli noonu wala ngay delluwaat ci affaire yi waaw mais ndax mais malheureusement léegi moom jigéen moom daanaka jàpp nañ ne dina man lépp ba mu des diine wala iyaazu billah ku ko man lii sax gars yi dañuy jaaxle waaw loolu nag ma solo am ki diine <laughs> waaw xanaa léegi te léegi ji du léegi léegi de loolu yàgg na de moo tax ki looy gis kër sëriñ su bari da ngay gis soxna yi xamuñu dara waaw ak ku leen mën a jur na waaw bu dul seen bàyyi di boroom xam-xam ba sëriñ ba def na yitte jàngal doom yu jigéen du ñu xam dara moo am na ñoo xam dañuy màgg bay dem ba matt sëy dem sëy seen jëkkër wala ñoom ñu wutal leen ku leen di faral baax euh, alif ak baa alifun baawun alors que man mii xam naa ci kaa boo xam ne wallahi ma leen waxoon turu ku bi bàyyi ndaw soos soxna soos mais da nga naan c'est pas possible billahi da ngeen naan c'est pas possible mais nag jaw benn waay boo xam ne man mii xam naa sama grand la li nee Sénégal boo xamante ni nii bu bu bu jàmbaare waaw ci wàllu diine bi nii moom moo ko doon jàngal waaw te kooku bàyyam xalifa la woon ndaw soosu bàyyam xalifa la woon ci xalifaay Sénégal yi sama sama grand boobu moo ko doon jàngal waaw mu nekk mag bay sëy moom mu koy jàngal léegi da nga ne ana baayam lu mu defoon te gaa yee ngi taasu ci barke baayam fu ne mais moom xamul dara loolu moo xamul dara parce que quand même <laughs> loolu mooy mooy mooy calamité waaw xam nga moos soxnaa yonent saa saa buñ doxale woon esprit boobu buñ ko amoon yow yaakaar nga ne après moos yonent bi alayhi salaam dina ñëw dina laaj ay masala ñu ngi mën a tontu benn donc moo tax nañ euh, euh, ñëw leen émancipé yaa femme émancipation baa ngi nii l'islam dal na ñëw leen caaxaan yooyu tubaab yi di leen dugal seen bopp yeeg ñooñu dañ leen a bëgg a réeral képp waaw waaw ba pare nag ñu bëgg ginnaaw bañ leen jàppee noonu ci lu yàgg léegi nag ñu ne bon euh, léegi il faut tout le monde di di rattraper ñoom seen retard bëgg a gëm loo ne moo rattrapé moo moo tax gaa yi retard doo ngeen bàyyi kañ xool leen modèle yi rek ñu ñëwoon ay jant njolloor Abu Sayyid Abu Hurayra borom hadis yu bari yi waaw déggoo li mu wax Sayyidatu Aisha ak Ummu Salama ñooñu gën a xam mbiru Yonent bi alayhi salaam waaw waaw moo tax yaanaan yi baaxut waaw faam ku la bëgg a gëm yooyu bañal ba tëdd ci naaj bi lépp lu gaa yi xam man nga koo xam baraw leen lépp lu kenn góor bi xam man nga koo xam ba raw leen laa wax bul nangu mukk ñu lay gannaawal naan ah yéen moom bu mënee togg rek man qul huwa faatiha qul ak lu mu jullee rek baax na doo bàyyi wax lu amul loolu daa doy doyut ci woo xamante ne nii mu ngi tàndru ngir jàpp ñii di yaay ummu sayyidatu Aisha ñoom ummu Salama radiyallahu anha loolu xam nga ne ma si ma ko doy fan <laughs> kon loolu daa am solo voilà te loolu nga gis ne parce que lii mbiru kër la leneen lu ci jànge loo xam ne mbiru yonent may saasaam la loo xam ne ci kër la la doon xew comme ay janaaba bu am janaaba sangu xam nga loolu bi ci mbedd mi la koy def wala ci biti saxaaba yi yooyu masala yu mel noonu moo tax Seydina Omar keroog masala bi ñu la doon a sànk muy digle ne ne Seydina Abu Musa demal Sayyidatu Aisha nga laaj ko te ñeneen ñaa ngi fi woon parce loolu ñoom ñoo leen ko gën a xam waaye tamit bu ñëwee ci masala yoo xamante ne dafa laaj ci tukki yorente bi alayhi salaam bu boobaa sayyidatu Aisha wala kenn ci soxnaam yi bu waxee lii ñu gis ne dafa wuuteeg ñeneen ñi saxaaba yi nga xam ne ñoom dañ doon takkook moom surtout ci wàllu tukkeeg yooyu bu boobaa ñi ñuy jox ñi ñuy tarjeex féetale kaw seen wax mooy saxaaba yooyu yee doon takkook moom ci wàllu tukki voilà kon loolu dafa am solo waaw <laughs> waaw loolu dafa am solo kaay mel noonu dañuy tarjeexal ki nga xam ne saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo takkoo yoreen si may saa saab ci biti waaw <laughs> wala léeg-léeg sax du tarjeexal dañuy xam ne lii mën naa nekk Sayyidatu Aisha nee na képp ku ne yoreen si may saa saam daa ma sa tuur dox di taxaw bu leen ko dëggal mu ci saxiix yi Seydina kii ne Xudayfatu ibnul Yamaan radiyallahu anhu mu ne man ànd naag yonent bi alayhi fa ataa subaatata qawmin fa baala qaa'ima ànd naag yonent bi alayhi mu ñëw ci sënu benn gaay ay ay ay nit mooy fa ñuy def ay ay ay ay yooyu mu tuur ndox taxaw. bu boobaa est-ce que dañ naan ah dañu naan Seydina Xudayfa wal iyaazu billaah li wax demewul noonu si deme na noonu Seydina Aysa li wax deme waaw deme na noonu moom li mu gis ci kër gi lay wax kee nag li mu gis ci biti ku nekk daa wax la mu xam bu boobaa man nañ leen la dajale mais surtout foofu sën la woon boo fa sukkee noonu di tuur ndox boo moywul sa yére yi dinañu taqaale ci sa ci sa salte bi boo nee foo xam ne daa am sobe ci suuf nga xam ne boo sukkee wala ngay toog ngay toog ngir tuur ndox mën naa tax waaw kay yoroon yore saa sam foofu taxaw bu dee nag du loolu ah toog bi moo gën gis nga mën nga boolee doon wala bu dee foog nga tar jeexal ah bu boobaa ki nga xam ne bu dee mbir la masala moo xam ne ci wàllu tukki la la la la kii ak ña doon nekk ak ñoom ñooñu ngay gën a tarjee xal ke li nga xam ne soxnaan yi kese ñoo ko wax te ñoom bariwuñoon luñ doon takkook moom ci biti waaw kay moo tax keroog te loolu misaalum keroog badar te bu badar boobu man nga ne bon attends Sayyidatu dëgg la fekk ko fa mais est-ce que du yeneen saa sam moo ko nettali bi nga xam ne ci la doon wax ne euh, mooy est ñu néew yi dañuy dégg néew ñi néew yi ñi faat dañuy dégg ñi dund bu ñuy wax ndax alquran dana innaka la tusmi'ul mawta Abdullah ne yonent bay saa saa yow doo déggloo ñi faatu Sayyidatu Aisha Sayyidina Abu euh, Ibn Umar na ko noon baayam Umar ibn al-Khattab ak ñeneen ñi saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon wax ne yonent bay saa salaam keroog Badar dafa tiim xaliibu Badrin dafa tiim xaliibu Badrin muy mbalka mi nga xam ne ci lañ sànni woon ñoom Abu Jahlin ñoom Utba ñoom Shaybat ibn Rabi'a kaccoor yooyu sànni leen fa utal leen fa euh, euh, bàmmeel suul leen fa yeneen saa saam dafa taxaw foofu di wax ak ñoom waaw naan yaa Utbat ibn Rabi'a yaa Shaybat ibn Rabi'a di wax yaa Aba Jahl ibn Hisham lim ñu bari hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan est-ce que daj ngeen fekk ngeen li leen seen borom digoon muy dëgg man de qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan man sayyidina Muhammad sallallahu naa li sama borom digaloon digoon promettre woon ma ko promesse ba ma mu nekk dëgg ba na ma ne yoneen saa sallam ne yoneen saa sallam kayfa tukallimu qawman qad jayyafu ne ko mais yoneen saa sallam nan waxe ak ay nit ñoo xam ne nekk nañu ay cadavre ay néew nag ngay wax ak ñoom yonent saa salaam ne maa ngi wàcc ci saw xam na sa bakkan moo ci om yéen ginu ngeen leen dégg li ñuy wax xam nga loolu Seydina Umar walla Seydina Umar ñeneen ak ñeneen Seydina Aysa ne non yonent saa sa waxu lool dane laqad alimu xam nañ mais loolu dañuy xam ne loolu alimu googu dàqantewul ak dégg nañu te mën nañoo duggante moom moom dafa dàqale mais bu boobaa est dañ naan Seydina Omar ci boppam mi laaj laaj bi yoneen saa salaam te ñu taxaw kiim mbalkaam Quraysh mi ñu fi da sànni fii ci Badar moom mi dégg wax yeneen saa di wax mu tontu ko wax ko lii yeneen saa tontu ko lii dañ naan moom mi wax du woon parce que Seydina Aïcha wax na bu boobaa dañ naan ah benn dañuy fexe maslaku tar non non jàmmaw dajale wax yi mooy laqad alimu boobu Sayyidatu Aïcha di wax te ñoom xam nañ mais xam boobu moo dugalaale dégg gi mu ngi ci biir bu dee ne yonent saa sax moo ko nettalee lool te loolu lay niru waaye euh, euh, dàq complètement loolu man nañ ko dajalee noonu mais bu dee ne que waxul bi ñu doo que dégg nañu loolu mënuñu koo dàq parce que Seydina Omar ci boppam nee na man maa ko waaj yonent saa sax te mu ngi nii tax taxaw ci kii wax ko voilà yooyu tamit dafa nekk loo xam ne lu jara ràññee la ngir def tarjiix ci wàllu woowu wallahu ta'ala a'lam waaw te tamit dañuy jànge ci hadis bi lii al imaam al hafiz na mooy di topp yonent maay saa ci jëfam yi fekk dalil ñëwul luy wane lii jagleem la loolu mooy riwaaya imaamu Maalik bi ak ñoom imaam Muslim rahmatullah alal jamii waaye ñëw ne yonent saa waaye yonent saa man janaaba damay dal fekk ma fajar damay dal ma am janaaba damay wor wala yonent saa saam ne ko man mii damay dal fajar dam ma ma wor waa ji naan naa non yow yeneen saa salaam yow meloo ni ñun borom bi dala jéggal la jiitu ak lu mujj ci say bàkkaar yeneen saa salaam mer na maa leen a xam yàlla tamaa ko gën a ragal loolu dañ ciy wane ne mooy xusuus yi ya naan jagle mënoo ñëw rek lu xew nga ne yeneen sa liy jagle bi yeneen saa salaam la déedéet jagle képp ku ne jagle yow yaa war a indi daleel buy wane ne liy jagle bi sa saa salaam la parce que liy cosaan mooy suñu borom moo ne ne laqad kaana lakum fi ko sànq nekk na ci ndawal yàlla saa sa uswatun hasana royukaay bu baax mooy bi kon mooy lépp lu mu dem dañ ko ci roy ba mu des lu ñëw ni wane ne ah lii duñ ko ci roy te loolu nag foog gën di dalil bu koy wane am plus que ne yoneen saa sallam fii moom ci boppam waa ji bi ñëwee laaj ko di ko laaj ci man masalam yi bu doon ne lu mu warul def la même bu dee mu koy def waa ji loolu du tontoom du du moom li muy def konoonte kon du ko ne man dama koy def kon mooy defal li may def waa ji naan ko ah yoneen saa sallam mu mu mer waaw mu mer kon xusuusi bu ko woote ci noonu ñaari boroom xam-xam yoo fekk am sunna gu sax ndax dañ ciy roy yonent bi alayhi salaam moom déet kii ne dañ ko ciy roy ndax aaya bi keneen ki naan noo jagleem la kii ne jagleem la moom lañuy ñuy laaj yow léegi indil luy wane na jagleem la indil luy wane alquran bu leer wala sunna bu leer buy wane ni lii jagle yonent bi alayhi salaam la waaw <laughs> waaw kon nag loolu lu hëma hëm solo waaw waaw dañ ci xame ne te loolu day dellu li ñu doon wax sànq wuute bu amee ci ñaari woroom xam-xam li leen di départager mënu la nekk xelu ku nekk xelum troisième tierce personne déedéet alquran ak sunna même buñ demee di seeti keneen ku gën xam kooku waxuñu ko mu ñëw di wax ay xalaatam ah parce que quest change ñaari boroom xam-xam yu wuute bu ñu wutee ma ne ak ñaar ñu wuute bu nekk li leen di kii faru duhu ila Allah delloo leen ko ci yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam mooy alquran ak sunna loolu mooy delluwaay bu wuute amee du leneen waaw loolu la ah. kon nag te dañuy gis ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy saxaaba yi léeg-léeg ñu defoon irsaal ne yoneen saa saam nee na ndeket bu luñ dégg directement ci ñoom loolu suñ ko jàng Seydina Abu Hurayra li mu taxaw déggoo riwaay yi ñu la doon ak mu ne eh, maa ngi waat ci boroom kaaba bi wa rabbi hadil kaaba man du Abu Hurayra maa wax loolu de te ne képp ku yeewu fekk nga am janaaba bu doge doo woor Muhammad wa rabbul kaabati moo ko wax Seydina Muhammad waat naa ci borom kaaba gi moo ko wax ah du man naa ko wax alors que leeral na ne xam nga da ngay jàpp ne Abu Seydina Abu Hurayra ak yenn yu naan yone saa saa nee na moom da koo dégg mais la xamal nañ déedéet dégguma ko de nee na man dégguma ko ci yeneen saa walaakin al fadla waaye al fadlu ibn Abbas moom boo ma ko wax radiyallahu anhu man Abu Hurayra al-Fadl ma ko wax ne ma yónni saa salaam nee na léegi Seydina Abu Hurayra léegi bu ko doon wax doonul woon wax ne al wax na waaw mais sauf que waxoon nañ la ne bu dee saxaaba la day wér parce que moom du jëlee lu dul ku mel ni saxaaba yi moom wala lu leer nañ ci mbir yonent saa salaam alors que bu dul ku dul saxaaba ne yeneen saa salaam nee na possibilité ab daif kam ko jële wérul même bu dee boobu wóolu na ko mu am mu am waaw moo tax hadith Sayyid Abu Hurayra yëpp a wér parce que al-Fadl ak Usaama ñoom ñëpp ay saxaaba lañ comme moom jële ci yeneen saa salaam loolu amul lees ci wax mais sauf ko bu dul ñoom ci mooy nit man ngaa wóolu kenn waaw imagine imaamu Maalik nga xam ne mooy aljabal xadiisam boobu nga xam ne moom moo nekk ci Muwatta nga xam ne mooy bi nga xam ne wérul jaar ci Abdul Karim ibn Abil Muxaarib ah <laughs> mais Abdul Karim boobu xam nga Imaam Maalik ki Makka la ko gis euh, gis ni mu doon doxale mu waaw ndax kii day xam naa jële ci moom xadiis imaam yi neen xadiis boobu yoneen bu Imaamu Maalik ne haddasani as-siqa as-siqa ah ku dëgër ki ku dëgër nettali ah imaam Maalik de du jële ku dul ku wóor kon bu ne a seexoon xadiis baax ndekete yoo comme ko jële moom moo jàpp ne siqa la ndeke waaji du siq ndeke waaji wóorut <laughs> loolu woo irsaalu saxaabi yi day wér mais ku dul saxaaba euh, wax naa la boroom xam-xamu xadiis yi ak imaamu Shaafi'i surtout boroom xam-xam yu xadiis yi tànd ak moom euh, rahmatullah alayhi que ne loolu bu imaamul Musayyib kese lañu la ñu ciy d'accord parce que moom dañoo def nekkul ne daaw dañ ne mooy imaamul ibn Hazm radiyallahu anhu an abi kene waayow kon baax na gongo déedéet dañoo topp seet saa bu waxee ne yeneen saa sam nee na rek irsal dañuy gis ne loolu wér na moo tax mursal boo kese la imaamu Shafi'i nangu wala il faut mu am leneen lu koy dëgëral beneen leneen lu koy dëgëral mais pas moom kese lu dul bu Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhu waaw sayyidu taabi'iin sangu ñi nga xam ne ñooy taabi'iin yi radiyallahu anil jamii' kon mbir mi lu am am solo la ko waaw <laughs> waaw te loolu dañuy xam ne saxaaba radiyallahu anhum li muy jëlee ci Yonent saa salaam te moom intermédiaire obligé wul tout temps mu ne diw moo ma nettali ma jëlee ci Yonent saa salaam man na wax ne Yonent saa salaam nee parce que kooku dafa wóor këcc waaye bu dee ne daa am ko wuute yu mel nii bu boobaa man na ko pousser mu leeral kan mooy intermédiaire am. waaw moo tax Seydina am Hurayra bi affaire bi kiiwee dane ah man de al-Fadlu moo ma ko nettali woon al-Fadlu ibn baax de moo ma waxoon lii yeneen saa salaam nee na léegi mu leer kon Seydina Abu Hurayra moom déggul wax ji ci yeneen saa salaam malgré li muy jële ci moom lépp te possibilité bu déggoon ko yeneen saa salaam am na waaye dégg ko loolu dañ koy xam ne nit foo man di toll ci xam-xam xam-xam loo yaatu yaatu la am na xam-xam yoo xamante ne nii foo jaar dañ ko jële ci keneen. foo jaar dina am xam-xam yoo xam ne même bu dee yaa ngi ci source bi direct tout le temps dina am yoo xam ne même source bi mu yone saa salaam yow léeg-léeg dina am xam-xam yoo xam ne ay xam-xamam doo ko jële ci moom directement mais dina am intermédiaire parce que Seydina Abu Hurayra cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith mu ëpp lu solo pourtant hadith bii nii déggoo ko ci yoneen saa salaam te da leer ne ci cinq mille yooyu am na yoo xam ne nii la mela ah yoo xam ne da koo jëlee ci keneen ci benn ci saxaaba yi wala ñenn ñenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu Allahu akbar kon loolu lu ama am solo la waaw waaye dañ ciy jàng li Marwaan ne waat waxoon nañ ko ci biir Abdurrahman waat ci yàlla ne di nga dem daal di xadiis yi ci nopp Abu Hurayra la mooy sa mbokk boo xasee waat ci yenn yi foofu xam nga dañ ne bon c'est que Abdurrahman kat Marwaan autorité la woon amul woon choix non du lool kese ah <laughs> du lool kese de waaw du lool kese de mais dadi waat na moo tax mu ne Seydina Abu Hurayra bon si riwaa Imaamul Buxaari bi njëkk gis dafa Abu Hurayra man de radiyallahu anhu man de dinaa la wax loo xam ne bu dul woon ne Marwaan daa waat ci man ne ma wax la ko konoon te kon du la ko wax waaw mu daal di koy wax loolu dañuy mënoo ne li nekk autorité mooy waat boobu moom lañ doon wax ne bu sa mbokk waatee ngir nga defal ko loo xam ne du farata mais euh, wàññiwul la même bu dee dina la jëlal benn inconvénient quelque qui part am lu mu kii defal ndax waat na ibrarul qasam waaye tamit dañ cee xam ne ci biir loolu que ni topp autorité yi ci loo xam ne dañu koy digal surtout loo xam ne lu baax la demal uti xam-xam bi nii demal nga saytu xam-xam bi demal nga leerlu dañ ciy jàngi tam ak tasabbutu fil ilm mooy di leerlu xam-xam toll toll toll Marwan xam na bu baax kan mooy Seydina Abu Hurayra waxoon nañ la Marwan moo fi ne woon Seydina Abu Hurayra benn jour mu ne day tester Seydina Abu Hurayra quoi muy ñëw léegi avant muy ñëw mu am lenn ci bind katam yi nag demal ci ginnaaw rideau bi mooy ci ginnaaw rideau bi fi may nekk moom du xam ne yaa ngi fi ma laaj koy xadiis lépp loo dégg mu wax rek bindal. mu laaj Seydina Abu Hurayra ay xadiis Seydina Abu Hurayra wax ko tant xadiis léegi ñu pare Seydina Abu Hurayra dem Sey Marwan ne waa ji ñëw génn mu ne ko bind nga li mu waxoon lépp xadiis mu ne ko waaw mu ngi nii mu xool xool gis mu ne waaw Marwan jël këyit yi denc bàyyi ba ay jamono mu wooluwaat Seydina Abu Hurayra placé waat waa ji ca gannaaw même seen bi ne ko jëlal beneen feuille bu du façon yi récupéré na lépp loo dégg mu wax rek bindaatal léegi waa ji dem waa ji nekk ci gannaaw sëy na Abu Hurayra ñëw Marwan accueillir ko lii ko waa Abu Hurayra ko mun na ko yaa ngi fàttaliku temps yële am na ay yoo ma fi jàngaloon fii nii fii nii masoon la mu masoon la woo laaj la ay xadiis ne jàngaloon ma leen mu ne ko waaw maa koy fàttali mu ne ko man nga ma ko jàngalaat ñoom ñëpp xadiis yooyu dama ko bëgg a déggaat Seydina Abu Hurayra ne waaw Marwan ne waaw kon man ngaa tàmbali léegi Seydina Abu Hurayra di waxaat xadiis yi di waxaat xadiis ba mu pare tàggatoo Mar Abu Hurayra dem Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dem Marwan bàyyi ko ba mu dem mu ne waaj ñëwul ñëwul mu ne ko ëndil fooy bind nga mu ne ko waaw mu ne ko dama indil ma yeneen yi ma yi nga xam mu nga bindoon kaayile mu waaj indi ñu teg ñaari feuilles yi di xool di comparer mais amul sax virgule bu ci changé mu ngi mel ni daal yow da ngaa jëloon ak feuille bu def yenn dem ci photocopie photocopie ko diwaat ko c'est la même kon Marwan xam na bu baax kuy Seydina Abu Hurayra xam na ko mais malgré loolu neewul ne mooy Seydina Abu Hurayra non comme ko wax na non mooy foo man di tollu say quand même di saytu moo tax mu euh, bi ko Abdourahman ne ah Sayyidatu Aisha am nga yenn ne ne Sayyidatu euh, Abdourahman moo ñëw na Marwaan ah Sayyidatu Aisha Ummu Salama yaay Ummu Salama radiyallahu anha lii lañ wax de mu ne ko wat naan di nga dem diggloo Abu Hurayra kon waaw yenn Marwaan dégg ko ne eh loolu man la kii eh Abu Abdourahman maa ngi waat yow demal nga laaj Aisha ba xam mooy amoo foo tollu naan lu tax ñuy vérifier li ma wax. képp ku ragal wala bañ ñuy vérifier say wax kooku se kooku moytu leen ko ay wax moytu leen ko da war a nekk à l'aise la confiance n'exclut pas le contrôle am naa ci yow kóolute exclurul ne man duma saytu ci li nga xamante ne nii moom ngay wax ak li ngay jàngale képp ko bañ naan sabam jàngale lu dox ah ma dégg gars yi ñuy jéem a corriger ma ne bu leen neexee corriger mais boo amee erreur buñ ko corriger loo bëgg yaa def say jàngale teg ci internet wala ci ñëw ci télé bi di jàngale mu def erreur wala conférence léegi kenn du la corriger nga def erreur léegi da ngaa bëgg ñu bàyyi nit ñi ci erreur te pourtant Seydina Abu Hurayra deful erreur de Seydina Abu Hurayra deful erreur loolu tamit nañ ci bàyyi xel deful erreur ah parce que moom waxu yonent bay saa saab la doon véhiculer sauf dañ koo folli mais xamu ko kooku am na droit continuer nekkoon ci li nga xam ne jëlee ko ci as-siqa ci al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma mu jëlee ko ci Yonent sallallahu alayhi wasallam kooku deful erreur te bi wax yi wutee ne kon demal nga dégg demal nga nga déggloo ko bu ko defee ñu xool na lay def waxoon nañu gëneelu Seydina Abu Hurayra mu dellu bi ginaaw bi mu gisee loo xam ne moo gën a euh, moo gën a récent moo gën a mujj ci li nga xam ne moom la jàppoon jëlee ko ci ah, Seydina Usaama ak Seydina al ibn Abd Abbaas radiyallahu anhum waaw loolu lu ama am solo la quoi ah. loolu euh, kon euh, liñ doon a te àggalewuñu ko mooy ki nga xamante ni dañ koo jiite bu la gouverneur laajee mooy loolu noonu hein loolu bu la gouverneur wala sa kilifa joxee ndigal loo xam ne ndigal rawatina yu mel nii loo xam ne lu dagan la da nga koo war a gaaw def amul bon waaye man ma bëggoon a sieste wan bëggoon nangam wala loolu man man na maa bañ a parce que Abdurrahman ibn al-Harith nee woon na man affaire bi ah man loolu bëgguma ko Abu Hurayra def parce que bëgguma ko contrarier quoi parce que dégg na fi Abu Hurayra di wax lu contraire bëgguma daal wax ko loo xam ne amaana mu sama xarit la quoi Abu Hurayra sama àndandoo la ko daal. Euh, di wax loo xam ne radiyallahu anhu ma daal loolu tamit malgré loolu pourtant dem na waaw nekkul ne man man digal li may doxe mooy bi nga xam ne moo ànd ak sama bakkan déedéet loolu teg loolu topp sa bakkan la tudd waaw ci biir si nag mën nañ jàpp ne saa day dox ndigal mais déedéet parce que buy wuteeg moom buy wuteeg moom du ko def te loolu nag du mbir mi quoi hmm? waaw kon loolu lu ama am solo la quoi. wallahu taala alam la xadis bi xadis bu rëy la waaw te tamit dañ ciy gis doom ji di ànd ak baay ji di jàngi waaw parce que euh, Abu Bakr nee man ak sama baay Abdurrahman ñoo ànd dem ci Sayyidatu Aïsha dem ci yaay Ummu mooy xadis yooyu ñoom ñoo ko bokk jàngandoo waaw loolu nga xam ne walla na bàyyi yi gone yi nekk ci pom yi bàyyi yi tamit di jàng wala bàyyi ji di jàngale di kii xale yi ñoom nekk entre temps di foofu loolu du dara loolu day dellu ci liñ doon a sànk rek ñooy tax ñooñu euh, seen bàyyi day nekk géeju xam-xam ñoom du nekk sax tepp-tepp xam-xam dara duñ ko xam waaw dara wicc wiccu xam-xam noonu duñ ko doon tus te pourtant lu tax parce lii la doonu ñoon ànd ak ñoom ci jataayu xam-xam yi wala bu seen bàyyi doon jàngale feneen la ñuy ne di nekk ci leneen duñ xam dara waaw waaw dara duñ ko xam <laughs> waaw nit ñi rek di ko yaakaare parce ah danaa kay doomu diw moom yii doomu sëriñ diw moom xanaa yii ñooñu moom moom dakkate xamuñu tus bu la lool ray de ma ne li saarul fataani sun wani sun fuwaaduhu waaw waaw gis nga làmmeñu nit ki wàllu la beneen wàll bi mooy xolam waaw nit ki moom fekk waxul waaw waaw lan la euh, lay yokk nit ki wala di ko wàññi fi takallum yi après avant muy wax lisaanul fataa waaw waaw kon mbir mi lool la de waaw waaw wa wa wa wa wa wa ka'in wa ka'in min ri'in wa ay min ri'in laka mu'jibin ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi waaw ñaata ci ay nit ñoo xamante ne nii ah nga yéemu ci ñoom xaaral de ndànk seenug yokk ak seenug wàññeeku mu ngi nekk ci seen wax bu ñu waxee ci ngay xam ne est ce ñuy mat lañ ñu kawe lañ wala boog ñoo xamante ne àgguñu fenn la waaw li wolof yi naan ko wax feeñ wax nañ dëgg ma ne wax feeñ la wax waaw <laughs> booy wax di feeñ waxal wax feeñ <laughs> waaw moo tax gaa yi muus yëpp di di nax nit ñi taxamuñ dara di wuute di wootewu ab xam-xam du ñu nangoo wax ut ñu leen di waxal ndax ne léegi ku am kudd du lakk waaw ñu naan nag boo gisee noppim ji xam-xam kese la waaye ma ne yoor yéen a ko wax kese wala da leen koo wax wala gaa yi di ko waxal ci turam ngeen koy gëm kepp ah <laughs> yooyu moom xam ngeen ne moom laa moom moom moom lay sabi ko quoi <laughs> waaw <laughs> waaw yow ban preuve fi des nan la ñuy mën Euh, euh, euh, wóoloo nit ci xam-xam alors que sawaay jàngalewul nit ñi dégg wala jëful nit ñi gis moom daal ak noppeem ñu ne noppeem googu nag mooy amul xam-xamam waaye yow ci lépp nag <laughs> naan saay baleen ma ma jàpp ci ñi jot a wax ba xool ñooñu ku ko ci tane ma jàpp la moo gën ngeen may koo xam ne man nan laa koy roye sax waa ji waxut jëfut ngeen bëgg ma ne nag moom nag mooy waa ji de ma sawaay faut pas nous leurrer quoi waaw faut pas nous vendre des histoires à dormir debout waaw yooyu ça ne waaw waaw ku ñeme wax ko ku ñemewul nag nga noppi tat yi nga xam ne mooy li jaadu laa wax da xam ne boo fi dof dof loo gaay dinañ dam say dawal ba ngay am tàng wallahu taala alam kon nit da modeste waaw di ànd ak sa doom di bokk jataayu xam-xam waaw di ànd ak moom waaw daa yi yëfu mag yi la é eh, Abu Bakr waxul ne Abdurrahman neewul doom ji Abu Bakr é eh, da doxal faw yi waaw ba ma gisi yaay Ummu Salama ak Sayyidatu Aisha yaay Ummu Salama ba pare waaw waxtaanu mag ñii waaw <laughs> am ne ca gouverneur moom tamit mu gis mbir yi doom ji mujj ci juróom borom xam nga xam ne imaamu Malik bu ne borom xam-xam yi sama borom xam-xam waa Medina ñooñ la ci jublu de pas ay n'importe qui ah ah non non ah. <laughs> allahu ta'ala a'lam kon de xam naa kon ci kaw noonu ah, walillahi alhamdu wal minna man nañu yem noonu jeexal nañu li nga xamante ne nii li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy eh, suñu buntu bii eh, nga xam ne am na solo lool wallahu ta'ala alam léegi bii di ñëw ñu jël chapitre deux cent vingt cinq ba léegi ci kitaabul fadaa'il ci wàllu di wax ci lu ci wàllu koor ba léegi insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina